A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu ala rasuulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fayaquulu rabbu tabaaraka wa ta'aala fi suuratil kahf. baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim qaala lahu saaxibuhu wa huwa yuxaawiruhu akafarta billadi xalaqaka min turaabin summa min nutfatin summa sawaaka rajula suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ba léegi fi nga xam ne fa lañu yemoon jon laaye bii lañu war a jël muy laaya fanweer bi ak juróom-ñaar ginnaaw bi nga xam ne ci lañuy jox masaalu mi nga xam ne fitnaay li nga xamante ne nii mooy alal ci ki nga xamante ne nii gisoon nañ ko ci jataay bi weesu moom ak àndandoowam bi moom boroom bi tabaaraka wa taala daldi woon ko yakkal ci ndabu alal yu yaatu yi too defal ko ko ay tool yu baax a baax mu dugg ca toolam ba di wax waxu kéeféram googu wàtte ba fay wàtte fàtte fàttelu bàyyi boroom bi nga xamante ne nii azza wa jalla moo ko xéewal daldi samp boppam léegi nag xaritam ba nag di wax ak moom moom lay wax nii mu ne qaala lahu ci la ko waxe nag saaxibuhu àndandoowam ba huwa yuxaawiruhu te mu ngi doon discuter moom di joxalante ak moom ay kàddu ne ko akafarta moo yow ndax dangaa weddi billadi xalaqak ci ki nga xam ne moom moo la bind min turaabin moo bind sa cosaan di sa maam di saydina alayhi salaatu wassalaam mooy ki ko bind ci suuf summa ginnaaw gi min nutfatin yow ak ñun ak ñépp ñi ñëw ci ginnaaw mu daal lu ñuy bind ci mànn yu góor ak jigéen summa ginnaaw ga waaka yow mii mu daal di lay matal rajulaa def la góor gu mat sëkk ba pare daal di lay jox xam-xam boo amee xal boo mën a defare tool yi ak li nga xamante ne li ci ne mu defal la ko lakinna huwa allahu rabbi mu ne waaye man de moom huwa moom mi ngay weddi allahu mooy sama boroom rabbi mooy sama boroom de moom allah wala ushriku bi rabbi ahada te man nag nekkuma fi moom di bokkaaleeg sama boroom kenn laa dul bokkaaleeg sama boroom de tabaaraka wa taala kon nag mu ngi noonu de kon nag man daal loolu la man moom duma fi nekk di bokkaaleeg sama boroom dara kon nag mu ngi noonu léegi nag mu ne walawlaa iz daxalta jannataka xarit bi di wax ak moom ba léegi na ko moo waay a neexoon moolu la tere woon iz ba nga xamante ne nii daxalta dugg nga jannataka sa tool yu naat yi ta baax walla maasha allah qulta nga wax maasha allah mooy nga wax ne maasha waay waay lu soob boroom bi kese mooy am mooy ne daa nekk lii li nga xam ne kalimatu taajub la mooy yéemu ci li nga xam ne moom nga gis mooy daal mbir mi daal li soob borom bi kese mooy am moom mi nga xamante ne nii moom nag la loolu xew ci moom borom bi moom mi nga xam ne moo la génneel tool yu naate nii nga daal di ko ciy fàttale ku daal di koy dolluy njukkal ne masha allah mooy daal di ko soob kese mooy am te sama tool bii moom la soob mu demee nii de léegi nag mu ne ko lan moo la tere woon ba boo duggee sa tool ya nga wax noonu teg ci ne la quwwata illa billah amul kattanu am alal ju tool nii amul kàttanu jaamu borom bi tabaaraka wa taala amul kàttanu daldi moytu tere yi illaa billah lu dul kàttan goo xam ne danga koy jaare ca borom bi tabaaraka wa taala lii moo tax boroom xam-xam yi naan képp koo xamante ne borom bi da koo defal alal baax na boo fay dugg moo xam ne ak firme la moo xam ne tool la wala ay magasin la ak yu man di doon daal man di doon boo fay dem boo fa duggee nga wax ne maa shaa allahu la quwwata illaa billah mu ne ko nag nii mu ngi wax ak xarit bi ba léegi ne ko intarani xanaa gisuloo ne anamen mii de aqalla minka maalan wa walada man demaa la gine li nga xamante ne nii mooy doom maalan alal bopp wa walada maa la gën néew tamit li nga xamante ne nii mooy doom maa la gën a néew alal maa la gën a néew ay doom waaye lool nag bëgg-bëggu borom bi rek la fa asa rabbi bu ko sooboon moom sama boroom danaan yéwtiyen yi dina ma jox bu ko sooboon léegi mu jox ma xayran defal ma xayran lu gën min jannatika ci sa aljane yi nga yor sa tool yu baax yi tax nga koy weddi wa yursil alayha husmana mu defal ma lu gën sa tool yi ba pare daal di sànni li nga xam ne am mbugal loo xamante ne nii ci asamaan si lay ñëw daal di raafal li nga xamante ne nii mooy tool bi de léegi nag bu ko defee mooy ab lakk daal di ñëw daal lakk lépp wala benn ngelaw daal di fay ñëw daal di yàq lépp borom bi bu ko sooboon mu def noonu de fa tusbiha bu ko defee nag tool bi mujj nag sa'idan nekk pakk boo xamante ne nii zalaqa bu liis lay doon ko ci teg sa tànk tarxiis te xam nga ne lool moom moo gën a yées ci mbay suuf soo xamante ne nii dafa nekk suuf su liis te kenn manu cee teg tànk moo kooku moom nan la fay taxaw bay ji dara loolu man da nekk mën ne bëgg soo moon def loolu le aw walla boog yusbiha mu def borom bi def mu mujje ma uhaa ndoxu sa ndox mii nga xam ne moom la waxoon wa fajjarnaa xilaalahuma nahara ne ñaari toolam yu baax yoo yëlee man maa xàllal seen diggante def fa ay dox yoo xamante ne moom lay daw mu ci man di arroser toolam yi di ko ci irriguer te du sonn mu ne ko bu ko sooboon mu daal di yóbbu ndox ndox ma daal di ñiis daal di dem xawraa de te bu boobaa falan tastati'a lahu talaba doo mën a dem di ko sàkku ba di ko indiwaat di ko dab dabaatal mënatu la ne ndax borom bi yóbbu na ko suñu borom nag ne lii lañ wax seen diggante waaye lii da gis ne mooy waa ji bi waxee moom nii moom mi am alal moom faalewu ko mooy rek li nga xam ne moom la gaa yi am alal ñëm yi ñu doon wax jamono yee rek nga xam ne boo leen di wax loo xam ne sax lu jëm ci sa alal ji ragal ci borom bi mu jàpp ne yow daal bëggoo lu dul alalam ji daal mu la ciy geestu ah nii feneyaan yi lañ nangu li ngay bëgg buñ ñii ñu naan la yàlla yàlla ko waa bëgg yow alal ji nga sonn daal nga man koo bokk ak ñoom gaa yi gaa nañ dem dox yi léegi nag bi nga xamante ne nii nag noon daal la ko jàppe moom jàpp ne nguuraay bopp la daal di suul xéewal yi ko boroom bi tabaraka wa laa defal ñu boroom ne wa uhita bi samari suñu boroom daal di peek li nga xamante ne akum bugal ca la nga xam ne mooy meññeef ya nag bàyyi ba tool ba meññ nag waa ji di yaakaar suñu waroom yónni fa loo xamante ne nii dafa mum bugal mu jóge ci asamaan si daal di wër peek lii bi daal di koy lakk daal di yàq tool bi nga la muy ngelaw wala loo xam ne daa ñëw daal yàq tool bi fa asbaha nag mu mujj waaja nag yuqallibu kaffay mu ngay nag daal di nag di walbati li nga xamante ne nii mooy kaffay yi tenxam yi am ñu ne mooy mu ngay dóor benn loxo ba ca beneen loxo ba yaqala ma anfaqa fiha am ñu ne danoo da koy jàllar bi ngi xoor mooy lan ndax ndax di rëccu ay way alal ji ma def nii ala ma anfaqa fiha di compter rek tey rëccu naan a ay way ndaxa tool bi yàqu nii de ay way ñaata milliard bu doon tey laa ci def de waay waay quel investissement cëy waay maa ci defi million de ay waay tool ba dem na de lool nag la doon def nag di dóor loxo yeeg yooyu di di wëlbati li nga xamante ne nii mooy tenxam yi nag ca la nga xam ne moom la ca dépensé waxiya di ndax rëccu waxiya te fekk nag rëccu weesu na tool ba xaawiyatun mu nga rot ala urushiha ca ca ca ca ca cosaanam ya mooy ne garabu tàndarma ya lépp a dettee lépp daanu lépp daal di wëlbatiku lépp yàqu nga xamante ne nii mbir ya noonu la mel wa nag mu mujj nag moom nag di wax naan yaa laytanii waaye yaka neexoon waaye laata bis bii la mushrik ma bañoon a bokkaale de bi rabbi ci sama boroom a hadaab kenn ma bañoon ko di bokkaale kenn waaye xam nga ni moos lii moom mooy mooy mooy mooy wees na de moo tax suñu boroom ne walam takun lahu fi'atun yansurunahu min dunillah mu ne te gis nga bi may bi may raafal toolam bi nii walam takun lahu amu ko amul woon keroog fiatun benn mbooloo boo xamante ne nii yansurunahu mbooloo ya nga xam ne ñoo ko doon jay ci xam ne rek nit ñi boo amee alal di nga gis ñoo xam ne ñoom ñoo lay jay di la gëmloo ne yow daal yaa fi mbir mi vraiment dangaa gën a xam nit ñi gestion quoi yaa leen gën a xam ni ñuy lijjantee koppar lii sa ñaq la voilà sa liggéeyu nday la waxu façon wax yooyu rek nga gis ñoo xam ne dañ lay jay jamais ñu delloo la ci sa boroom xam ne te ñoom ci seen bopp yëg nañ ne am na ñu la gën a sonn te li nga kon nag ñu waroon a xam ne lii mayu borom bi kese la duñu ko def waaye comme que daal wax leen loolu wax la loolu moom ci la seeni ceeb di tooye daal di miinee moom ci nga leen di bëgge ndax ku mel ñooñu rek la tamit la ñoo ñu bëgg a dégg léegi nag ñu mel noonu noonu gis nga ak ña ko doon jay keroog bi may raafal tool bi waroon di nee na amul benn kuréel boo xamante ne nii ñëw na suru yansurunahu di ko dimbali de min dunillahi wëllif borom bi tabaraka wa taala ba lii borom bi namm ci tool bi du am amul kenn koo xam ne ñëw na keroog benn mbooloo bu ko dimbali wa ma kaana muntasira te moom ci boppam man luura dimbali boppam ci loolu la doon dal toolam ba suñu boroom nag ne lii mooy li nga xam ne moo ko dal fii ci àddina waaye allaaxira xoolal nan lay demee hunaalika foofale di yawmal qiyaam de alwalaayatu li nga xamante ne nii mooy ak méngoo lillaahi boroom bi tabaaraka la taala la ñeel wala nga ne hunaalika foofale alwalaayatu li nga xamante nguur mooy li nga xamante ne mooy ak moomeel li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy ak li nga xam ne mooy eh, ak moomeel waaye ak ndimbal ak nguur ak lépp bu dee nga loolu loolu moom daa nekk ci loxol kan lillahi ci loxoy borom bi tabaraka wa taala alxaq moom mi nga xam ne moom mooy dëgg ci la ne de mooy fii moom am ne loolu moom daa leer àddina sax lool la waaye nit ñi dañu fiy nekk comme ko borom bi xaw na leen a joxu si liberté ku nekk jàpp ne daal di yëkkati sa mbagg ak yooyu waaye fële moom waanatil wujuhu lil hayyil qayyum mooy xar kanam yépp ñooy torox ngir ki nga xamante ne nii mooy alxayyu mooy aji dund gi te ku dund moo la jox taxawu boppam te taxawu keneen ko dul moom bindeef yi de mu ne kon kon koo fële de alwalaayatu li nga xam ne mooy ak dimbal mooy boroom bi la ñeel waaye alwalaayatu méngoo borom bi méngoo mbiru jaam yépp ña ca war a dugg aljana mu dugal leen aljana ña war a dugg safara safaan ba wal iyaazu billah mu daal di leen fay tàbbal huwa moom borom boo mun a xayrun sawaaba ak payam de moo gën payu keneen bu dee keneen mën naa fay keneen du fay ak payam moom rek am te moo gën wa xayrun uqba te mooy li xam ne mooy gën ak delluwaay de mu ne kon nag fii la nettali bii yem muy kon gis nañ ci fitnaay lan fitnaay koo xamante ne nii borom bi da koo def alal da koo jox alal mu daal di beew te loolu la rek ci suuratu iqra ne nit ki daal dangay ngay gis mu ne mu ne nit ki da ngay gis moom daal innal insaana la yata ar ra'ahu istaghna mu ne nit ki daal li ëpp ci nit ñi nii lañ mel da koy gis yatowa mu nekk ku beew gi dayoo ci li nga xam ne gi borne yi dëxalu borom bi dootu ci respecté dara mel ni daal moom ba mu amee alal daa tax moom li waroon a xaraam yëpp daa far dagan ci moom léegi nag amatul lenn luñ koy teg lu dul daal moom ay bëgg ay bëgg-bëggam rek am ñu ko ciy jàppale suñoo sax suñu borom ne nit ki da ngay gis yatowa mu beew ar ra'ahu kañ ar mu gaw ko gisee mu nekk koo xam ne commencé woomal rek